kon inshaa allahu taala ba léegi kon ñu ngi ci suuratu nuur waxoon nañ la ñu ngi aksi woon ci laaya fukk bi ak benn wax nañ la ba ba ba ci fukk bi ak benn ba li nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak juróom benn foofu borom bi tabaaraka wa taala daf ciy nettali nettali bi nga xamante ne nii mooy nettali boobu nga xam ne ay wax du du du dëgg la woon boo xam ne bu ñu siiwaloon tuumaloon as-sayyidatu Taahira as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anhuma di sayyidatu Aisha ñi ko tuumaaloon njaaloo te ñi nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko doon kawti kawtee dal di koy sulli wax doo jële mooy tuuma di naaw doo jële ba pare di koy lawal mooy ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Ubay ibn Salul président nekkoon jiitu naafiqi ci nga xamante ni mooy Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi nag agsi woon nañ fi nga xam ne ci la ko Sayyidatu Aisha yége te mu ko yëgee ci kenn koo xamante ne yaayu kenn koo xam ne bokku na ci ñi ko doon siiwal di ko wax fu ne muy yaayu Mistah li nga xamante ne nii kon ci la dajeek moom ci la ànd ak moom doon dem ngir faj doomu aadama ba ni mu ko yëgee loolu gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna léegi nag sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na man noonu laa ko yëge léegi nag mbir mi metti ma lool ma dem sama ma dem ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne woon naa ne alayhi salaatu wassalaam ni mu doon doxalee man xaw naa wee xaw naa soppeeku léegi da cee jële feebar ndax loolu le léegi nag ginnaaw gi daal mu ne ko ci gàttal mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam est-ce que mën naa dem ci sama waajur yi mooy kër Seydina Abu Bakr ak sayyidatuna Umm Ruumaan bi yaayam radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne ko waaw léegi nag ba mu demee foofule ay fan nekk nga nee na ngir ma leerlu waale woon mbir mi bi ma leerloo léegi laaj sama yaay muy ummu ruumaan mu ne ma yow sama doom bul sonal sa bopp amul kenn benn soxna boo xamante ne nii moom sopplu na fa boroom këram mu am ay wujj lu dul ne dinañ wax ci moom loo xam ne daal du noonu ngir dalal xelam daal ne ko lii moom bu mu la sonal léegi nag nee na nag loolu feebar na ay fan ba ni nga xamante ne nii nag ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn bés bi mbir yi bare rumeur bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñëw benn bés kër Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala nee na maa ngi toog rek man sayyidatu Aisha léegi mu ñëw li mu toogee daal di nuyoo toog naaj li waxtaan nag wax yonent nay sayyidatu Aisha radiyallahu anha bu dee da ngaa def bàkkaar ci li nga xam ne moom la ñuy wax mooy ñaanal tuubal ci borom bi ndax borom bi amul kenn kuy def bàkkaar daal di tuub lu dul ne moom dina la jéggal bu dee nag defoo ko mooy borom bi daal tabaaraka wa taala dina la setal loolu sax joxu ko aksiwul woon ci bu dee ne defoo ko loolu rek la ko wax bu dee ne da ngaa def bàkkaar daal tuubal borom bi ndax ku tuub la jéggal léegi nag nee na sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na ma ne sama bàyyi sama sama ñaari bàyyi muy Seydina Abu Bakar ak Umm Rumaan di yaayam radiyallahu anhuma ndax arab day waxe lool sama ñaari baay bu ko waxee du ñaari góor de mooy papa ak yaay mooy lool taxlib la comme niñ naan ash-shamsaani wax ñaari jant yi te jubluwoon ci ñaari jant muy jant weeg weer wala ñu naan al-umaraani wax ñaari umar yi fekk piñ ci jublu mooy Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi nag nee na ma ne leen tontul leen ma léegi ñoom ñu ne ah lan la ñuy tontu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na may gën a jooy rek mbir mi gën maa nekk léegi am benn ku waa Ansaar benn jigéen daal di ñëw daal di fay agsi bi mu dugg see commencé moom it di jooy ngir jàppale ma léegi nee na ma ne leen man de toute façon yéen mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñaari baayam yi fekk ndaw si mu ngi toog benn jigéen mu bokk ci wàllam saar bu fa ñëw daal di mbir mi metti ko lool moom muy jooy mu ne yéen ñii surtout yonent bi alayhi salaatu wassalaam la doon wax Seydina Abu Bakar ak Ummu Ruumaan di yaayam radiyallahu anil jamii ne man bu ma leen waxee li ma wax mooy ne de toute façon du ngeen ma gëm mooy yéen mbir mi li ngeen jàpp mooy jàpp ngeen ko ba pare waaye yéen daal trouvé wu ma li nga xamante ne nii mooy sama misaal ak yéen daal lu dul nee ma daal di bëgg a xool way fàttale ko turu Seydina Yaqub alayhi salaam ma fàtte ko ma naan abu ma ne leen ma sama misaal ak yéen daan leen rek papa yeeg ki nga xam ne mooy Yuusuf tasifuun ne moom fa sabrun jamil man daal léegi li fi des mooy muñ gu rafet daal laay muñ mooy ne lu ma waxee du ngeen ma gëm mooy daal muñ gu rafet borom bi nag moom la ñuy sàkku ndimbal ci li nga xam ne moom ngeen di melale nee na bi ñu toogee tuuti kenn jógul yonent bi alayhi salaatu wassalaam wahyu bi daal di wàcc te daal di woon nañuy xam nan lay defee mu jekki mbir mi mel ni daa mel ni mooy jamono joo xamante ne nii mooy daa am mu nga gis mu commencé ñàkk mooy ci léegi bi nga xamante ni daal loolu la am après nag ba wax yu bëkkii léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa Aïsha abshiri ne ko muñal faqad tahrikillah wala faqad la aw kama qaal hadis bi buñ ko fàtte mu ngi ci saxiixu al imam al Buxaari imaamu Muslim ak ci sunan yeen imam Ahmad ak téere yu bari ñoo xam ne ñoo ko solo ñoo imam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi mooy maraaja yooyu yépp boo demee di nga ko fa fekk rahmatullahi ala al jami' léegi nag nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bis waa di wax a'uudu billahi al-ali minash shaytaanir rajiim waa di daal di jàng li nga xam ne yow baada a'uudu billahi bi mu waxee loolu a'uudu billahi as-samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim innal laziina jaa'uu bil ifki 'usbatun minkum laa tahsabuuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim ba ni nga xam ne mooy laaya fu ñaar fukk bi ak juróom benn comme niñ la ko waxe woon mooy foofu ñu boroom nag loolu bi mu aaya yooyu wàccee nañ ñëw ci laaya yi léegi nag ba yonent na lay saab-saab jàng ko bam jeex léegi nag ñoom Seydina Abu Bakar yëpp daal di kontaan après na ko nag jógal yow Sayyidatu Aisha nga dem ci yonent na lay saab-saab nga ko mu ne ko dara laa ko dul sant yow yéen ñépp kenn laa ci dul man kan laay sant ni ngeen rumeur bi ngeen dégg bu ngeen ko jàppul woon bu doon gëmu ngeen koy mooy ne daal ka yéen daal mu ngi noonu daal man kenn laa ci dut sant ci yéen man yàlla mi ma mi ma mi ma mi ma setal moom laay sant santuma kenn ci yéen ñëpp yéen nag loolu bu dool loolu la wax nee na maa ngi meroon mer boo xam ne waaye loolu moo jaamu yàlla tamit da ngay àgg da àgg foo xam ne mooy ne sa digganteek sa borom kenn du fa ne mooy ne yow da ngay ci sa borom te loolu la la yonent bi alayhi salaatu moo ko yar ci noonu moo ko jàngal jaam yi jàngal leen ne dafa am yoo xamante ne nii mooy ci borom bi nga xam ne moom moo ñu jàngal nan la ñuy wàkkirloo ci borom bi nan la ñuy delloo ci moom. laaya yi mu wax noonu rek wallaahu musta'an borom bi de la ñuy nangoo la ñuy ñaan di sàkku li nga xam ne mooy ndimbal ala ma tasifuun ci li ngeen di melale moom itam mu doxe lool lële moo tax yeneen ci alei saatu salaam neew ko lu tax ñëwoo kii de xam na ne moom woowu ko ngir boppam dafa woo jaam ñi ngir wan leen borom bi tabaraka wa taala est-ce que moom as-sayyidatu Aïsha radiyallahu ba nga xam ne ci la xam loolu tax mu ne man santu ma bi alayhi salaatu wa salaam santuma la yow sama baay Abu Bakr santuma la yow sama yaay di Ummu Ruumaan ki may sant mooy boroom bi nga xam ne moom moo ma setal te bu dul woon moom du ma set moom azza wa jalla tabaaraka ismuhu wa jalla jalaaluhu subhaanahu wa ta'aala al malikul al-aziz al-ghaffar huwa allah la ilaha illa hu lahu al-mulk wa lahu al-hamd fi al wa lahu al akbar kon nag di loolu anee lool nag léegi nag léegi nag comme que laay bi ci biir daa wax ñoo xam ne dañ leen a war a duma mooy ne ñooñ dañ leen teg ay daan yonent bi alayhi salaatu wassalaam woolu ñoom ñépp la teg ay daan comme ni nga xamante ne noonu la saxe kene ci sunan yi kene abdallah ibn ubay ci boppam nañ ko dóor yi contrairement ak al imam Ibn al-Qayyim rahmatullah ci az moom dafa jàpp ne comme que moom riwaay yu bari tudduñ ne nee nañ Mistah dóor nañ ko dóor yi mooy koo xam ne dafa waxal comme niñ gisoon ci laaya yañ gisoon ci ci bi ñuy commencer saar bi ñi nga xam ne dañuy jam ñi nga xam ne dañoo sangawu mooy ñooñu dañ leen di dóor juróom ñetti fukki yar ñoom ñépp lañu ko dóor dóor nañ ko gi nga xam ne mooy Mistah te fekk woon na Badar fekk dóor nañ ko Hamna bint Jahsh nekkoon do euh, sœur ci Sayyidatu Zaynab comme niñ la ko waxoon bint Jahsh soxna ci Yonent Yàlla saa saa dóor nañ ko Sayyidna Hassan waaye Abdallah ibn Ubay ibn Salul moom itam dóor nañ ko ko imaam Ibn al-Qayyim nag rahimahullah comme li nga xam ne mooy riwaay yu bari tudduñu ko moom mu jàpp ne kon moom bokku ci ba ci azab mu ciy génne ay ay njàngale naan lan moo tax mooy xikma ay sagesse yoo xam ne moo tax dóoruñ ko ko waaye loolu comme la imaam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi daal di wax ci Fathul Bari yi di muy saraab benn ci xadiis yooyu ndax fu bari la ko imaamul Buxaari yi indi rahmatullah alayhim mu ne ak borom azab moom lii da ko rëcc da koo rëcc am na ci riwaay yoo xam ne mu ngi ci sunan yi jaar ci riwaay moo Seydina Muhammad ibn borom Maghazi bi ci càllale boo xam ne wér na boo xamante ni dane eh, kooku noonu noonu dóor nañ ko ko mooy Abdallah ibn Ubay ci boppam président naafiq yi moom ci boppam dóor nañ ko pen yi kon mooy loolu le mooy dóor nañ ko penu koo xamante ne daanu koo xam ne dafa eh, jam koo xam ne ku sangewu la daal di koy wax loo tuumaal ko ci wàllu njaaloo kon mbir mu ngi noonu le kanta xadiis yi nag mooy boo demee nag ci yi bari na loo ay yi yu bari yoo xam ne jaar na ci sayyidatu Aïsha yenn yi jaar ci sayyidina Mawlana Ibn Abbas yenn yi jaar ci ki nga xamante ne mooy sayyidina Abu Hurayra yenn yi jaar ci sayyidatu Ummu Ruumaan yaayu ki nga xamante ne mooy yaayu Aïsha moo xam ne sayyidina Masruq ibn al ajda'i radiyallahu anhu rahima wa rahima ndax moom fekke woon na jundu yonent bi alayhi salaatu salaam waaye gisu ko moo tax moom du saxaaba léegi nag boroom xam-xam yi am ku mel ne al xatib al baghdaadi rahmatullah alayhi ne bon bon euh, riwaaya bii nekk sahih moom al buxaari sayyidina masruq ibn al ajda ne moo ko dégg ci ummu ruumaan yaayu sayyidatu aisha loolu moom day wane ne irsaala ngi ci quoi mooy ne moom mooy moom moom jotewul ndax sayyidina masruq moom moom fekk gisul yonent yonent bi alayhi salaatu salaam même bu dee mu ngi doon dund moom après daal la ñëw daal di bi nga xam ne mooy fekk yonent bi alayhi salaatu salaam génn na àddina léegi nag moom ñu nekk ko parce que Ummu Ruumaan yaayu Sayyidatu Aïsha comme li imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi boroom xam-xam la ci wàllu siira waaye nag ay waxam jar da dàq ganaar daal pour gàttal moom dane moom ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam la génn àddina loolu moo tax imaam al-Xatiib al-Baghdaadi rahmatullahi yi boroom xam-xam bu mag boobu boroom taarixu Baghdad ak yooyu jàpp na non mooy ne kon kii mooy moom mooy ne bon dafa am benn rupture am na benn dog-dog diggante Masruuq ak Umm Ruumaan am na keneen ku ko war a nettali c'est al imaam yi leeral na lool ne boo loolu moom tegu ko fenn ki wax lool mooy imaam al-Xatiib te loolu waxu imaam al-Waaqidi bi moo ko yóbbaale te loolu dëgërul waxu imaam al-Waaqidi boobu dara dëgërul parce que am na yu bari yuy leeral que ne moom imaam Sayyidatu Ummu Ruumaan faatuwul jamono yonent bi alayhi salaam dund na bien après yonent bi alayhi salaam doon na dund ba loolu ci kaw noonu la ko Masruuq mi nga xam ne masula gis yonent bi alayhi salaam dajeeg moom ndax dane man Ummu Ruumaan booba nettali loolu nan nañ mën a nekkee nan mooy kii la ak al-Hafiz rahimahullah wa hafiza wa wassa mudxala daal di yaatal fa nga xam ne fa ko dugal te def jinaanul ula maswaahu wa ma'waa daal di koy leeral que am na yu bari yu wane ne yaay Ummu Ruumaan di sayyidatu di soxna di ba di soxna ci Abu Sayyidina Abu Bakar di yaayu Sayyidina sayyidatu Aisha radiyallahu anha doon na dund ginnaaw Yonent bi alayhi salaatu salaam kon nag ci kaw loolu mooy nettali daal ci gàttal mu ngi noonu léegi nag lii mooy nettali bi ci gàttal gàttal li nga xam ne noonu la demee léegi nag bii di ñëw ñu dugg nag ci laaya yi ni mu leeralee mbir moo mëne nga xam ne ay fan yu bari yoo xam ne yonent bi alayhi salaam xamul woon bir mi dëgg-dëgg nan la demoon ba suñu borom bi wàcce laaya daal di leeral laaya wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in